wa mamaati mooy sama dundu jullit bi dundam da koo war a jox boroomam ak deewam it boroomam ni ngay dunde ci kaw suuf buur yàlla moo la ko war a définir nga bàyyi ko moom waaye na ngay deewe it buur yàlla ngay bàyyi mu définiral la ko te looy bañ a deewe buñ la fa gis fooy bañ a deewe bu fa ne dangaa bañ a deewe ci stade de foot yaakaaruma kenn ku xellu jullit bu xellu ah moom bokk na ci bëgg-bëggam mu deewe biir biir stade fekk da doon yuuxu parce que parce que gaa yi dugal nañ bii wala mu deewe biir soraanoo ci pëjam mu amoon ci kaw gaa yi dansin mu mu dee ci kaw wala ci pëjumub concert yaakaar naa ne amul jullit bu xellu même les concerts man duñ taxaw ne la bëgg naa deewe noonu waaw sa lépp ngay jox sa boroom te kom ko nag xamoon ak dee kañ lay ñëw fi la sa boroom tere majaalisu shaqaawa yi bu fa ne sa dund ak ñi ngay dunde sa dee yooyu yépp buur yàlla jébbalal buur yàlla te lool mooy xaqiiqa bi nit ki amul dara mais xaqiiqa boobu il faut nit ki dund ko ngir buur yàlla kontaan ci moom mais nga bañ koo dund jàpp ne yow su dund bopp la daraay amul dara loo ci jox yàlla lool teewul xaqiiqa bi nekk que ne buur yàlla moom lépp malgré tout waaye comme que reconnaître ko yow lasta bi shakur bi shakir doo sax kuy sant mooy buur yàlla dalay mere kon wa wa mahyaaya wa mamaati wa ilayka te tamit ci yow buur yàlla ci yow lay dellu waaw inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa bashiri saabiriin bégalal aji way bég way way way way muñkat yi nga xam ne idaa asaabathum musiiba bu leen musiiba daloo li ñuy wax qaalu bu leen laalee dañ naan qaalu dañ naan inna ñun kat lillaahi buur yàllaa ñu moom te ci moom lañ jóge wa inna ilayhi raji'un te ci buur yàlla moom ci moom lañuy dellu delluwuñ ci ma sàmba delluwuñ ci ma demba du ci ma paate waaw kun yi yépp wa ilayka te ci yow ma aabi yi mooy sama delluwaay ci yow laay dellu waaw man maata rek ilallah ku dee rek koo dégg ñu lay rob wala ñu la koy tàgge rek xamal ne ilallah waaw wa inna ila rabbikal muntaha fa la daytal ba ne de coow yu bari ngay dégg ci àddina beeg diwa fi nekk muy balballu moo xam président la première puissance du monde wala le grand sportif wala le plus grand meneur de xaw ma lan ak lan muy balballu xamal ne lu mu yàgg-yàgg ilallah kon wama wa ilayka ma abi te ci yow lay dellu wala ka rabbi turaasi waaw walaka rabbi turaasi te yow buur yàlla la ma fiy bàyyi sama ginnaaw yow la ñeel waaw waaw mu ngoog lu ma fi bàyyi rek yow la ñeel kon nag ñi ma bàyyi sama ginnaaw li li nga li nga li nga bëgg ñu doxal ko ci sama héritage loolu la war a doxal waaw waaw <laughs> waaye waaye yonent bi alayhi salaam lii mooy bu dee nit la mais bu dee yonent bi alayhi salaam wala bi rabbi turaasi mooy li ma fi bàyyi man sama gannaaw kenn du ma doon waaw kenn du ma yow la ñeel buur yàlla mais bu dee ñeneen ñi wala ka rabbi turaasi yow la ñeel sama boroom li ma bàyyi sama ginnaaw ngir sama yaa dogal ne ci sa àtte ne ñii ñoo ko war a moom ci ñi nga xam ne ñoo ma war a doon. allahumma ee eh, buur yàlla inni a'udhu bika min adhabil qabr buur yàlla maa ngi muslu ci yow di ñëw ci yow di laqatu lu may laqatu min adhabil qabr ci li nga xam ne mooy mbugalu bàmmeel waaw allahu akbar ah <coughs> wa ak jax-jaxal yi nga xam ne moo wone ñëw ci sama xol sama bakkan bi ma ko bi ma ko yoo xam ne warul ci xàqu borom bi waaw ay dut yoo xam ne ak di la jax-jaxal ah yoo xam ne warul mu nekk ci man waaw moom yow laay làqatu ngir nga ma loolu noonu nga dindil ma soucis yu mag yee stress yi yooyu nga xam ne ay source de stress la ah d'anxiété d'anxiété ah yooyu lay indi nga anxieux nag déedéet yooyu yépp maa ngi ñaan nga dindil ma ko yow laay làqu ngir nga dindil ma yooyu sama ngëm gii ma la ngëm bu dara loo xam ne lu koy jax-jaxal traversé wa waswasatu sabr wa shataatil amr maa ngi lay muslu tamit sama boroom ci mbir yi bañ a dëgër ci man bañ a leer ci man mbir yi daldi tasaaroo ci man waaw nga xam ne dara takkuwul ci man lépp jaxasoo sama kanam li ngay digle dara leeru ci ci man lépp jaxasoo shataatil amr mbir yi di mel ni lu def ay pàcc-pàcc waaw maa ngi lay ñaan di laqatu ci sa sama boroom loolu moom bañ maa dal waaw inni allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bi rih maa ngi lay mooy maa ngi laqatu ci yow min sharri ci loo xam ne lu wuute lu ñàkk a baax loo xam ne lu baaxul la maa la nga xam ne taji'u bi rih ngelaw mën na koo indi ndax ngelaw tension ñaata ngelaw ñoo ñëw alak ay nit ah ñaata ngelaw ñoo ñëw indi dugal ci poumon nit ñi feebar bu leen yóbbu laa bi siina waaye ñaata ngelaw ay ouragan ak yooyu ñoo ñëw salfaañe bien wu gaa yi ba nga foog ni fii bomb lañu fi dóor wa min sharri ma taji'u bihi maa ngi laqatu ci yow ngir nga fegal ma nga préserver ma moytul ma lépp loo xamante ni lu dul noonu la loo xam ne ci ngelaw li la mën a jóge <coughs> loolu bokk na ci ñaan yi nga xam ne lañu nettali al imaam at al al kii mu ne <coughs> ibnu al qayyim mu ne wa mimma dhukira min du'a'ihi li imaam at-tirmidhi moo ko solo naka noonu al imaam al bayhaqi rahmatullahi ci shu'abul iman indi na ko foofule ah. kon xadis bi Qays ibn Rabi' moo tax affaire bi desee desee nekk loo xamante ne nii lu wér looloo tax ah ndax moom wax nañ la saduq la waaye dafa jaxasoo mu ne wa mimma dhukira min min du'a'ihi hunaka mu ne bokk na ci liñ tudd ci ñaanub yonente mi alayhi salaatu salaam foofale mu ne allahumma tasma'u kalaami wa tara makaani wa ta'lamu sirri wa alaaniyati laa yaxfa alayka shay'un min amri ana albaa'isu alfaqiir almustagiisu almustajiir walwajilu almushfiq almuqiru almutarif almuqiru almutarifu bi dunubi asaluka masalata almiskin wa abtahilu ilayka ibtihaala almudnibi aldaniil wa ad'uka du'aa alxaayifi aldariir man xada'at laka raqabatuhu wa faadat laka aynaahu wa dalla jasaduhu wa raghima anfuhu laka allahumma la taj'alni bi du'aa'ika rabbi shaqiyya wa kun bi ra'uufan rahiima yaa xayral mas'uuliina wa yaa xayral mu'tiin xadiis boobu al imaam at-Tabaraani moo ko soloo <coughs> mu ne imaam uh, uh, Ibn al-Qayyim mu ne zakarahu at-Tabaraani ah léegi est-ce que wér na al imaam at-Tabaraani moo ko indi ci al-Mu'jam as-Saxiir al imaam al haythami andil ko ne min hadith ibn abbas mu ne wa qaala imaam at-tirmidhi al haythami ci majma'u zawaid mu ne rawahu at-tabarani fi al-kabir wa as-saghir mu ne al imaam at-tabarani solo na ko ci majma' euh, mu'jam al-kabir ak al-mu'jam as-saghir mu ne wa fiihi yahya ibn salih al-ayli qaala al-uqayli rawa an yahya ibn bukayr manakir wa baqiyatu rijalihi rijalu sahih al imaam al haythami mu ne kon imaam at-Tabaraani moo ko soloo ci al-Kabiir ak saxiir mu ne waaye nekk na ci càllale bi Yaxya ibnu Saalih al-Ayli de al-Uqayli imaam al-Uqayli nee na moom mii soloo na di Yaxya ibnu Saalih al-Ayli soloo na ci Yaxya ibnu Bukayr manaakiir yoo xam ne moom yu ñu bañ mooy xadiis yoobu dañ koy gis ne eh, eh, non non non mu ne kanta baqiyatu rijaalihi rijaalu saxiix ñi des nag ci càllale bi ñoo nekk ci ñooy rijaalu saxiix hein <coughs> loolu mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ñu répété waat ko hmm? allahumma tasma'u kalaami wa tara makaani wa ta'lamu sirri wa alaaniyati laa yaxfaa alayka shay'un min amri ana albaa'isu alfaqiir almustagiisu almustajiir walwajinu almushfiq almuqirru almu'tarifu bi dunubi asalaka masala asaluka masalata almiskiin wa abtahilu ilayka ibtihaala almudnibi aldaliil wa ad'uuka du'aa alxaayifi addariir man xada'at laka raqabatuhu wa faadat laka aynaahu wa dalla jasaduhu wa raghima anfuhu laka allahumma la taj'alni bi du'aa'ika rabbi shaqiyya wa kun bi ra'uufan rahiima yaa xayral mas'uuliin wa yaa xayral mu'tiin kon mu ne allahumma tasma'u kalaami allahumma buur yàlla subhaanahu wa ta'aala tasma'u kalaami yow de yaay aji ki nga xam ne yaay dégg sama wax watara makaani te yaa gis sama taxawaay sama bërëb fi ma ne wa ta'lamu sirri te yaa xam sama mbóot yaa xam sama secret wa waaye it yaa xam yaa ma gën a xam gin a xam ku dut man sab li ma feeñal li biteeg sama lu lu feeñ ak li nëbbu yaa ma ko gën a xam laa yaxfaa alayka shay'un min amri laa yaxfaa nëbbuwut alayka ci yow shay'un benn mbir min amri ci sama mbir anal ba'isul faqir man maay la misérable ki nga xam ne al faqir maay ki ñàkk maay ki aajowoo aajowoo la ci aajo woola almustaxiisul mustajiir maay ki nga xam ne maay sàkku ndimbal di woote di la woo borom bi subhaanahu wa taala au secours man maay ki nga xam ne maa soxla nga yiir ma waaw ndax koo yiirut problème dina ko dal waaw buur yàllaa la mën a yiir nga yiiru wal wajhul mushfiq maay ki nga xam ne dama nekk ci tiitaange waaw waaye nekk ki nga xam ne dama nekk ci tiitaange tiitaange gi ma nekk ci géeju bàkkaar yeeg ak sama bakkan ak sànku gu ma mën a sànku saa budut yow budut sa jàppandal amu fi waaw ma soxla yow kese ci yow laay yàlla ci yow laa jëm te ci yow laay xaar nga teggil ma loolu la al muqirrul mu'tarifu bi dhunubi maay ki nga xamante ne dama reconnaître di saxal wal mu bi dhunubi samay bàkkaar ginnaaw lii lépp waaw ndax buur yàlla loolu la foog nga wane nga xam ne yow jaam bi bala ngaa ñëw ak taxal waaw nga summeeku ba set xam ne yow sa yii nii mbubb yi nga ràngoo mooy mbubbuy doyadi mbubbuy torox mbubbuy réer ak mbubbuy nàkka ñàkka man dara boo ñëwee yooyu noon nag boo ko reconnaître mu summil la ko yóbbu la ci beneen étape at tajalli solal la yu rafet at taxalli qabla tajalli waaw mu ne kon al mustaghith mu ne kon ko ginnaaw bi nga reconnaître jaam da ngay reconnaître li nga doon waaw boo fi ñëwee prétentieux buur yàlla bëggul inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur buur yàlla soppul képp koo xam ne day rëy rëylu di nganda ngandalu di bonde bondelu di jaay ne mooy dara déedéet waaw ginnaaw bi nga reconnaître loolu lépp moo tax min aadaabi du'a tudd turu benn ci turu yàlla yi wala nga tudd allahumma gis nga tasma'u kalaami wa tara makaani wa ta'lamu sirri wa alaaniyatihi waaw ba pare nga reconnaître laa yaxfa alayka shay'un min amri ana al-baa'isul faqiir nga xam ne yow doo dara te aajo aajowoo borom bi subhaanahu wa taala kon nag ginnaaw yi yëpp reconnaître sama taq ak tooñ bu ma la tooñ asaluka maa ngi lay ñaan yow borom bi mas'alatal miskiin ñaanuma la ñaanu koo xam ne dafa jàpp ne am na ba pare ñëw di ñaan ndax kooku moom dese naa dese naa soxla muy ñaan ndax nit bu jàppee ne moom am na ba pare ñëw di ñaan kooku ki nga xam ne amul yaakaar ci dara te jàppul ci lenn ñëw di ñaan ñaar ñooñ bokkuñu xaal waaw kon nag as'aluka maa ngi lay ñaan yow borom bi mas'alatal miskin ñaanuk aji ki nga xam ne miskin la amul dara waaw wa abtahilu ilayka ibtihaal al al zaliil waaw may toroxlu ci yow wa abtahilu te may góorgóorlu ci ñaan yi yi nga xam ne moom lay ñaan laa lay ñaan ñaanuk ak toroxloog al muznibu zaliil aji bàkkaar ji nga xamante ne du moo doyadi moo moodul dara wa ad'uka du'a al-xaa'if ad waaw ma ñaan ñaan ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne dafa nekk ci état de de tiit waaw tiitaange fekk la ngay ut ngay ñaan buur yàlla ngir mu génn la ci loolu la waaye ad-dariir tiit ci jamono joo xam ne yow gisoo fenn foo mën a jaar gisoo fenn yaakaaroo fenn foo jaar du ci say bët du ci sam xel foo yaakaar ne fa ngay jaar loo wa abu wa wa wa ad'uka du'a du'a al-kha'if ad-darir mu ne <coughs> man ñaanu ka nga xam ne xadaat laka raqabatu maa ngi lay ñaan ñaanu ki nga xamante ne aw loosam torox na wàcc na rot na wàcc na doqam wàcc na ngir yow wa laka aynaa maa ngi lay ñaan ñaanu ka nga xamante ne non seulement doqam wàcc na ba wàcc doqam xam ne moom amul ngand ngand amul rëy rëylu wa faadat laka ayna te ñaari bëtam di bëbb di sottee rongoñ ngir yow borom bi subhaanahu wa taala wa dhalla jasadu maa ngi lay ñaan ñaan ak ka nga xam ne ki mel nii yépp teg ci wa dhalla mu torox daldiwul am benn force jasaduhu li nga xamante ni mooy yaramam wa raghima anfuhu lak waaw mooy mu nekk koo xamante ne naq na bakkanam ci ban bi ngir yow waaw mooy toroxlu na pour wan la toroxlu la lépp pour wan la ci loo xam ne bu sincère nag ngir yow borom bi subhaanahu wa taala kon allahumma ginnaaw bi nga reconnaître lii lépp nga reprendre allahumma ee eh buur yàlla laa taj'al nii ay waay buur yàlla la bu ma defoo buur laa taj'al nii bi du'aa'ika rabbi shaqiyya waay waay buur yàlla yàlla na boo def ma nekk koo xam ne damaa torox ci ñaan la walla ci sak ñaan dama cee torox mooy ki nga xam ne daanaka ah moom gëmul li nga xam ne moom la ñaan di jariñ te xam ne ñaan mooy al mooy jaamu yàlla yàlla na bu ma boole ci ñooñu nga xam ne ñoom dañuy toroxe ci ñaan mooy jàpp gëmuñu ñaan waaw gëmuñu ne ñaan gi nga xam ne ku am la nga am fan ko amee wa ida sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i ida da'an moom mu jàpp ne lool du dara kon laa taj'alni yal na bu ma def bi du'aika rabbi shaqiya yal na bu ma def koo xamante ne ku torox lay doon wa kun bi ra'ufan rahima te yal na nga nekk ci man koo xam ne ku ñeewant koo yërëm waaw yal na nga ma yërëm nekk ci man koo xam ne koo ñeewant nga yaa xayral mas'ulin ee eh, yow borom bi nga xam ne yaa xayral mas'uliin yaay ki gën ci ku ñuy laaj waaye yaa wax yaa xayral mu'tiin yow yaay gën ki képp kuy joxe yaa ku gën waaw loolu mooy ñaan gi al imaamu ahmad soloona comme ñaan bi njëkkoon a gis ba léegi al imaamu ibnul ci azzaad mu ne wa dakara al ahmad ba léegi ci ñaan yi nga xam ne moo rot ci yawmu arafa mu ne wa dakara al imaamu Ahmad min xadiisi Amr ibn Shu'ayb waxoon nañ ko sànq an abiihi an jaddihi mu ne qaala mu ne annahu qaala muy Seydina Amr ibn al-Aas no Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma mu ne kaana aktharu du'aa'i an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawma Arafa laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulk wa lahul hamd biyadihil xayru wa huwa ala kulli shay'in qadiir laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil xayru wa huwa ala kulli shay'in qadiir

amul benn buur boo xam ne moom lañ war a jaamu illallah ku dul buur yàlla wahdahu moom dong la sharika la amul associé amul kuñ koy bokkaale lahul mulk ñeel na ko mboolem nguur wala wul hamdu ak mboolem cant bi yadihil xayri ci loxoom la yiw ne wa huwa ta buur yàlla ala kulli shay'in qadir <coughs> wa huwa ala kulli shay'in qadir gis nga niroo naag bi nga xam ne moom la al imaam at-Tirmidhi mu jaar ba léegi ci Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi wu tudd nañ ko sànq xayru du'a Arafa wa xayru ma qultu ana wan-nabiyyiina min qabli wan-nabiyyuuna min qabli laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir waaye alimaam albayhaqi ba léegi alimaam ibnu alqayim fi zaad raxmatullahi alayhi mu ne wa dakara albayhaqi min xadiisi ali mu ne wa dakara tudd na albayhaqi yu gisoon nañ sànq xadiisu alimaam at-Tirmidi bi nga xam ne seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa moom moo ko sol moo ko ci moom lañ ko jële ah waaye it fii mu ne wa dakara al-Bayhaqi mu ne al imaam Abu Bakr al-Bayhaqi ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi tudduna min xadiisi Ali mu jële ci xadiisu sayyidina Ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiyallahu taala anhu wa ardaah annahu sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de neena aksaru du'aa'i wa du'aa'il anbiyaa'i min qabli bi aarafa laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ij'al fi qalbi nuura wa fi sadri nuura wa fi sam'i nuura wa fi basari nuura allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa a'uudu bika min waswaasi sadr wa shataati amr wa fitnati alqabr allahumma inni a'uudu bika min sharri maa yaliju fi layl wa sharri maa yaliju fi nahaar wa sharri maa tahubbu bihi riix wa sharri bawaa'iqi dahr loolu xadiis ah. bi euh, càllaleem mbirul dafa am inqitaa te Muusaa ibn Ubayda moo fi ne te moom da'if la ah. te moom ah la <coughs> kon ñu waxaat mu ne kon dane allahum dane kon laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ij'al fi qalbi nuura wa fi sadri nuura wa fi sam'i nuura wa fi basari nuura allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa a'udhu bika min waswasi as-sadr wa shatati al-amr wa fitnati al-qabr allahumma inni a'udhu bika min sharri ma yaliju fi al-layl wa sharri ma yaliju fi an-nahar wa sharri ma tahubbu bihi ar-riyah wa sharri bawa'iq ad-dahr kon mu ne Seydina Ali dane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane aktharu du'aa'i mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane li ëpp lu ma ñaan man ak yonent yi ma jiitu woon bi arafa arafa loolu leer na waxoon nañ la sànk dane woon Seydina euh, euh ñim ne woon taxaw man ngeen a nekk fa ngeen ne arafa fa innahu min irsi abikum ibrahim loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy seen ah, <coughs> irsi abikum seen seen ci seen mashaa'ir yi fa ngeen taxaw noonu taxaw leen fa fa innaha min irsi abikum ibrahim dafa bokk ci seen ndonoy bàyyi ki nga xam ne mooy seydina ibrahim alxaliil kon nag kon loolu mooy bu ne maag yonent lii mooy aksaru du'a yi lépp luñ doon ñaan man ak yonent yi ma jiitu woon bi arafa fii ci arafa mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu mu ne laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg wahdahu moom dong laa sharika la amul bokkaale lahul mulku ñeel na ko nguur <coughs> walahul hamdu te moom la ñeel li nga xamante ne mooy cant wa huwa ta moom buur yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la capable fi qalbi nuura mu ne buur yàlla yàlla na nga def fii qalbi ci sama xol nuuran muy leer di nuur waaw yàlla na nga def ci sama xol nuur nuuran muy nuur muy leer ah fi sadri xa nuuraa niru naag booy dem jàkka ah? wa fi sadri ñaanu booy dem jàkk te yàlla na nga def fii sadri ci sama dënn nuuran nuuran leer waaw na nga def sama dën leer wa yassir li wa fi sam'i nuura sama dégg tamit yàlla nag ma ci defal nuuran leer wa fi basari nuura te yàlla na nga ma defal ci sama bët sama gis samay gis yàlla nag ma ci defal li nga xam ne mooy leer ah allahumma ishrah buur yàlla yàlla nag ma leeral sama dënn waaw ku buur yàlla leeralul dënnam sa dënn du leer waaw coow lay bari rek mais dara la dut leer ay cay nëx nëx keesee cay ne waaw nga dem ci charlatan bu ne mu sonal la du la jariñ dara waaw du la jariñ dara du la ko jariñ <coughs> waaw loolu benn affaire la mu ne wa yassir li te buur yàlla yàlla na nga ñu ma yombalal sama mbir li ma lépp yàlla na nga ko yombal waaw wa a'udhu bika min waswaasi sadr maa ngi lay ñaan nga musal ma di muslu di làqu ci sa gannaaw ngir nga musal ma ci waswaasi sadr waaw jax-jaxalu dënn yi am ci xol xolu nit wa shataati ak li nga xam ne mooy dispersion wu mbir lépp salfaañoo yàlla nag ma ci musal wa fitnatil qabr maa ngi lay musal te maa ngi lay ñaan nga musal ma tamit ci fitnaay xabru comme li ngay wax boo julli booy taaya boo jeexalee ci ñaan yi wa fitnatil qabr allahumma inni a'udhu min sharri ma yaliju fil layl allahumma ee eh buur yàlla inni man sa njaam si a'udhu maa ngi daw di làqu ci sa gannaaw min sharri ma yaliju fil layl ci lu ci lu lu lu lu lu bon li nga xamante ne lu yées loo xam ne lu mën a jóge ci guddi lu tukkee ci guddi gi waaw wa sharri ma yaliju waaye maa ngi muslu maa ngi ñaan nga musal ma ci lépp loo xam ne lu mën a jóge fi nahaar wa sharri ma maa ngi lay musulu kon lépp loo xam ne tamit lu mën a génnee ci bëccëg gi la bépp won buy jóge ci bëccëg gi yàlla nag ma ci musal wa sharri ma taw bu biir riyah maa ngi lay ñaan nga musal ma ci lu yéesu lépp loo xamante ne ni <coughs> taxu bu biir riyah waaw loo xam ne ngelaw li daf koy upp di ko ëf mooy ngelaw li da koy indi lépp loo xam ne problème la bu mën a tukkee ci ngelaw li loolu yàlla nag ma ci musal yow borom bi subhaanahu wa mu ne wa sharri bawaa'iqi dahr wa sharri ak mbonu bawaa'iqi dahr wa sharri mooy calamité wu jóge ci ci ci dund gi ci ci ci àddina bi maa ngi lay ñaan borom bi nga musal ma ci yooyu waaw maa ngi lay ñaan nga ña- nga musal ma ci bawaaiq yi moo ci musiba yi waaw plurielu baaiqa plurielu baaiqa waaw mooy yu yu yu yu yu yu yu metti yi waaw yu tar yi calamité muy daahiya yu yées yooyu yépp ah maa ngi lay ñaan nga musal ma ci <coughs> euh, gis nga xadiis yi nii yépp bu ci nekk moo tax mu ne wa asaaniidu hadhihi al ad'iya fiha liin bi al imaam <coughs> pare al imaam ibnul mu ne nag wa asaaniidu hadhihi al ad'iya fiha liin mu ne nag càllalee ñaan yi ma filim ah am nag bu woyof de mooy woyof na de mooy càllale yi boo gisee par benn benn am na yoo xam ne dañuy am shawahid yu leen dëgëral ah comme laa ilaha li gën li may wax ah man ak li mooy laa ilaha illa allah arafa mooy laa ilaha illa ah. loolu <coughs> loolu moom dëgër na waaye yi ci des lu ëpp daanaka fiihaa liin fiihaa fiihaa euh, léegi nag kon boo demee boo ci bëggee ab lu gën a yaatu boo demee tamit ci euh, boroom al adkaar al imaam an ci kitaabul adkaar hmm? ci kitaabul adkaar mooy téere boobu mu def ci ñaan yi indi na fa <coughs> tamit ay ñaan <coughs> yii nii indi na fa yii mais di nga gis loo xam ne euh, daanaka yii nii boo bëggee am loo ci gën a takk boo demee foofu sinon ci zaadul maa fi hadyi xayril ibaad bu al imaam ibnul qayyim al jawziyati rahmatullahi alayhi léegi nag kon ñaan yango kon xam nañ ne <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam newuloon arafa rek taxaw noonu après tisbaar ba ba timis ji dugg ba ba ba ba mu leer ne dugg na mu door a dem mooy dafa doon ñaan da doon ñaan di toroxlu ci boroomam <coughs> di ñaan ah mu ngi noonu kon nag loolu am solo la waaye <coughs> bépp façon ñaan tamit bu nit mën a ñaanal boppam ay soxlaay boppam. man na ko fa ñaan ak langue bu mu man ak langue bu mu man bari laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la mooy wax mu ne xayru ma qultu ana wannabiyina wannabiyuna ba'di ah loolu nit lu mu ci man na ko baril waaw waaw muy laa ilaha illa allahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ah? loolu daa gudd ci yow laa la sharika lah wala laa ilaha illa allah kese nga bari loo koy wax ak façon ñaan yi nga xam ne moom nga am ci alquran tamit mën nga am téere yoo xam ne dañuy dajale ñaanu alquran yi kese nga bari loo ci ñaan ñaan yi ñaan yi nga xam ne ñoo ci sunna nga baril ci waaw tënkuñu kenn ni lii rek ngay ñaan waaw boo amee sa ñaanu yoo xam ne yow la concerné directement parce que yow da ngaa bëgg ubbi boîte wala yow fi ngay liggéey bëgg nga quand même waay de waay yow dépasser foofu wala moom entreprise bi yooyu yëpp mën nga koo ñaan waaw ñaan surtout nag ñaan sa digganteeg sa borom ak fitna yi nga xam ne ñoo am ci àddina bi ñaanal sa bokki jullit ñi ñi nga xamante ne nii taluñu nekk fii sax Arafat amuñu ko mënuñu ko taluñu ko sax même bu dee mën nañ ko ndax seen dëkk yi guerre fa am nga ñaan buur yàlla def jàmm ci réewu jullit yi waaw ñépp ci yem blanc noir weex jaune ñépp sans distinction waaw ay buur yàlla defal jàmm ca réew ma kese loolu noonu moom jullit war naa dépasser foofu te yow sam réew di Sénégal bu ndaw gee déedéet buur yàlla defal jàmm ci rib Sénégal defal jàmm ci àddina bi yépp waaye bu ko yemale foofu rek ah laa tuhajjir wasi'a <laughs> ah laa te booy ñaanal sa mbokk ala dhahril ghaibi buur yàlla day tàggat malaaka bu naan amin wala ke comme li yonent bi alayhi salaam wax buur yàlla day tàggat malaaka moo xam ne danaan amin te yow it na la buur yàlla te am buur yàlla mooy mën na nekk ne malaaka mi day ñaan ne ah na buur yàlla nangu te la wala ka mislu yal la may lu mel ni li ngay ñaan wala sax muy buur yàlla waxloo malaaka bi ne ko demal nga ne amin te xamal sama jaam boobu di ñaanal mbokku jaamam mbokku jullitam foo xam ne kooku sax yëgul ne mu koy ñaanal moom. neel ne demal nga ne ko amiin mooy buur yàlla nangu na te walaka te xamal ne am nga misluhu lu mel li nga koy ñaan defal naa la ko allahu akbar allahu akbar waaw ñaanal ñépp te tamit ñaanal ñi nga xam ne ñoo la fi jiitu woon waaw <coughs> nga xam ne arafaat ji ma nekk ci côté ñaan bi daf may symboliser yow qiyaam arasaatu al arasa ci arasaat yooyu fi ñuy taxaw buur yàlla dañu ardul mahshar waaw fi ñu borom bi subhaanahu wa taala di pange ñun ñépp dajale mboole nit ñi ñépp taxaw waaw ñépp taxaw ngir mu régler leen <coughs> amoo dara yow sa terexlaay yii rek nga terexlaayoo nga yor nga xam ne bés boobu nag oraatan orlaa la ñuy doon dara duñu ko sol ñu taxaw di xaar qadaa'u rabb rabbul alamin qadaa'u rabbil alamin dogal ak àtteeb ki nga xam ne mooy borom bi nga xam ne subhaanahu wa taala ñépp na tekk kenn amul kenn manul ku dul borom bi subhaanahu wa taala ah? limanil mulk lillahi alwahidul qahhar nga fàttale ko xam ne loolu noonu falaa jëma ah allahumma laka xayaati wa mamaati ga doon wax nga xam ne foofu nga jëm de foofu fii doo fi sax de doo fi sax de nii nii damay dalaa war a rappeler taxawaay boobu la yawmal qiyaam waaye nga fàttale ku ñi nga xam ne nga ñaanal sa mbokku jullit yi la fi jiitu woon waaw mooy arafaat gi nga taxaw am na ñu fi mas a taxaw ñu yàgg ay des am na ñu fi taxaw waaw depuis mille quatre cents et quelques ah avant waxoon nañ lay annabiyuna hada min irthi abikum ibrahim alayhi salaatu kon mooy ña fa taxaw des millénaires am na ñu fi taxawoon ñoom ñépp ñu ngi ci suuf ma leen waaw ma leen bañ a fàtte ñi nga xam ne ñoo fi newatul ci kaw suuf di dund ma ñaanal leen yërmande buur yàlla buur yàlla jéggal leen seeni bàkkaar may leen ay leer boole leen ak al Mustafa alayhi salaatu wassalaam boole leen ci ñi mu tabb ci ñi nga xam ne ñoom la tànn lépp loo xam ne lu leen fa mën a tiital la yàlla na ko buur yàlla teggi waaye nga ñaanal njaboot yi ci ñi ci àddina bi yépp ba ñaanalal sax képp koo xam ne dina dund ci kaw suuf ilaa yawmiddiin allahu akbar ha ilaa yawmiddiin moo xam ñaan la boo xam ne comme li ñu wax ci alquran yi nga dajale rabbanaa yi nga boole leen di ñaan yi rotti sunna yu bari nga dajale di ñaan yoo xam ne sa yës bopp yoo xam ne gis nga nit ku baax ko bind tamit nga ñaan nga def ñaan yi waaw te nag booy ñaan nga ànd ak nga am yaqin que ne buur yàlla dina la defal loolu nga xam ne lii jaamu yàlla la nga bañ a di wax rek mel yow lii danga koy wax répété noonu après nga toog te ñu bañ faa nekk comme liñ waxoon bii weesu waaw nekk fa nekk groupe di selfie di partager notre Arafat ak gaa yi di dugali statut di xaar ñaata nit a ko xoolagul ak nekk ci yooyu xaaral mu dugalaat beneen ah di selfie que def loolu te dara defoo ko fi ñaanoo mooy xam nga ne yow yow yow vraiment yow lañu jox yow yow yow lañu jox <coughs> puissance de feu nucléaire ah. nga dem di di di di xeex ak yooyoo gaña la wala nga dem di xeex ak koo xam ne aw yat la yor mu gaña la ta puissance de feu nucléaire nga am mooy yow naka ngay ñëwee foofu ah arrahman mi nga xam ne allama al qur'an xalaqal insaan allamahu bayaan indil ñu alxuraan leeral ñu ni ñuy aje ci bi lisaani nabiyihi tamit alayhi salaatu wassalaam xamal nan lañuy ñuy leerale xamal ñu leer wax ju leer mu jàngal ñu ñaan yu leer na ñu ñaan leen ma ma may leen nga ñëw di carte ñii di damyee <coughs> ñii di waxtaane suñu tontine bi bu ñu ñibbee moom nan la ñuy def parce que foog naa bii di comme que ci aj par par tabaski la woon te ren te ren yow Adja yaa ngi ci aj gi waa buñ demee ni ñuy def kuy teggi ngeen nekk fa di xuloo wala di wax naan yaakaar naa ne Adja Sukkay waroon a teggi déedéet Adja Sukkay fan yow xanaa nag maa fàtte man maa war a teggi ngeen ne fa ku nekk naan nii ñu naan fàttalekul ngeen ne fay fàttaleku bu ngeen paree ci waxtaan woowu dugg ci weneen ba jant bi kii nag ngeen pare ngeen dem <coughs> neewuñ leen amu ngeen Arafat ndax présence lañ fa soxla waaye de billaahi billaahi yow lañ yow yow lañ ubbil buntu yërmande nga ne daa ko tëj mais nag dàqu la ci waaye nag wal mooy mooy dama laa bëgg a wax li nga rate rek hmm? kon loolu nañ ci <coughs> bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel waaw te foofu <coughs> lool yu yépp yu am solo léegi arafaat bii nag yonent bi aleyhi salaam léegi ñu ñëw ci waa mais man am naa benn laaj am naa benn laaj pare nga ci ñaan gi ah pare nga ma bañ la dagg ma ne waaw baax na man ngaa kii ah c'est bon nga ne man <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ci xadiis Seydina Abu Qataada alxaaris du dafa waxoon ci xadiis Seydina Abu Qataada radiyallahu nekk ci saxiix imaamu Muslim mu ne siyaamu yawmu Arafa siyaamu yawmi Arafa ahtasibu ala an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da <clears throat> maa ngi yaakaar te yaakaarug yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy lu nekk la alallahi ca buur yàlla këne an yukaffira këne day day day day day day fekk day day effacer as sanata allati qabla mooy woor weeru jouru Arafat day effacer bàkkaaru at mi ko jiitu wa sanata allati ba'da ak at mi nga xam ne mooy ñëw après ma ne la waaw léegi quelle est <coughs> lan mooy sab laaj foofu après ah non c'est que léegi da damaa bëggoon a xam mais léegi kiy aj nag moom ma la kiy aj ci la waaw ah, kiy aj mm-hmm. eh, mais ye man la non c'est xam naa li nga bëgg a wax mais il faut mu leer quoi laaj kenn du laaja noonu ci wàllu wàllu diine kenn du laaj ay ay gis nga saxaaba yi bu ñuy laaj laaj yu leer la ñuy laaj gis nga fii sa waay lii Urwatum nu Mudarris eh, kii nu mu tudd <coughs> eh, Abdurrahman ibnu Ya'mar ad-Diili li mu wax lu leer waaw ad-Diili non si euh, euh, euh, ah Abdurrahman ibn Ya'mar li mu wax yonent mi aleyhi salaatu salaam laaj bu leer la laaj dafa laaj ab laaj waaw ne man de man de damaa non Urwa ibn Mudarris la si at-Ta'i Urwa du Abdurrahman ad-Dili Urwa ibn Mudarris parce que <coughs> <coughs> euh, moom moo ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu ne adantu at'abtu sonal naa li nga xam ne mooy sama sama sama rahilati aklaltu rahilati wa at'abtu nafsi fama taraktu hablan illa waqaftu alayhi est-ce que am naa aj gis nga lu leer la laaj lu leer la Seydina Urwa ibn Mudarris laaj kon nag yow boo ñëwee dangay laaj lu leer man xam naa li nga bëgg a wax de man mais kan moo ma ne kiy déglu moom xam na li nga bëgg a wax mooy booy laaj dangaa war a wax laaj lu clair nañuy wax lu leer doo ñëw naan moo xam nga moo comme ni nga ko xamee rek waa li nga xam ne activité bi nga xam ne temps yi ci laa ne non moom mooy li nga xam quoi léegi damaa bëggoon a xam quoi ana loolu quoi nan la ci lan moo ci àttee bon lan la ci charia wax quoi déedéet dama naan la man je ne sais pas quoi mu jeex waaw loolooy tontu bi man je ne sais pas quoi wallahu ta'ala a'lam voilà moo tax da ngay wax lu leer léegi nga ne ma bon kon je reformule man la reformuler mu ne waaw xadiis bii nii day soññe ci wooru bésub Arafa <coughs> nan la waaw mais léegi kenn ka fa nekk nag moom ka fa nekk est yoonal nañ mu daldi woor ka fa nekk est-ce que yoonal nañu mu daal di woor dañ naan la ah c'est une bonne question ça c'est une très bonne question dañ naan la non lu tax ñu ne la parce que parce que <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nii ci Arafat gii ñu ne ah yaa Ummu Salama yaa Ummu Salama radiyallahu anha wa ardaaha naka noonu ummul fadli ummul fadli ummul fadli muy ummul fadli ak yaay maymuna walla yaay maymuna bintul haarisi al hilaaliya radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dane dane nit ñi te xadis mu ngi ci mu ngi ci saxiix yi mu ngi ci saxiixayni al imaam al buxaari def na ci bunt baabu sawmi yawmi arafa baabu sawmi yawmi arafa buntu woor bésu Arafa mu ne xaddatana Ali ibn Abdillah qaala xaddatana Sufyaan az-Zuhri qaala xaddatana Saalim annahu qaala sami'tu Umayran mawlaa Ummil Fadli mu ne shakka nnaas annahaa qaalat shakka nnaasu yawma Arafa fii sawmi nnabi sallallahu alayhi wa sallam fa ba'athtu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sharaabin fa shariba voilà buntu bi al imaam al Buxaari def sawmu yawmu arafa woor bésuma arafa mu ne haddathana nettali nañu Ali ibn Abdillah ibn al-Madini qaala mu ne haddathana Sufyaan ibn Uyayna an az-Zuhri mu jële ci az-Zuhri qaala mu ne haddathana nettali nañu Saalimun de Saalim qaala mu ne sami'tu dégg naa Umayr mawla Umm al-Fadl Umayr mawla Umm al-Fadl Umm al-Fadl moo noon kilifa moo ko goreeloon mu ne mu ne moom mu ne Umm al-Fadl mu ne shakka an-naas nit ñi dañoo sikki sàkka yawma arafa bésub arafa fii sawmi nabi yonent bi alayhi salaatu salaam est ce que dafa woor wala wooru waaw nit ñi la ñoon si gisàkka mais yonent bi alayhi salaatu mais dafa woor tey wala woorut nee na bi lool xewee ni ma def ma yónni ko waaw ma daal di koy yónnee fa ba fa ba'astu ila an-nabi bi sharabin fa shariba ma yónnee ko loo xam ne lu mu naan mu daal di sharab loo xam ne am lu ñuy naan la mu daal di koy naan waaw <coughs> mu ngi noonu kon nag loolu affaire baa ah. am na ci beneen riwaaya bi nga xam ne al wuquufu ala daabati bi arafa baabul wuquufi ba al imaam al buxaari buntu taxaw ala daaba ci kaw war bi arafa arafa <coughs> mu ne xaddatana abdullah ibn maslama alqanabi an malikin mu al imaamu malik an abi nadr an umayr mawla abdullah ibn abbas an ummi al fadl bint al xaarisi jële ca Ummul Fadl bint al-Haaris mbir mi jële nañ ko tamit ci yaay Maymunatu voilà ah bint al-Haaris yi mu ne an Ummul Fadl ñu jële ci yaay sayyidatu Ummul Fadl yaay Mawlaana Ibn Abbaas anna naasan kay nit ixtalafu dañoo wuute woon indaha fa moom ma arafa bésub arafa fii sawmi nabi ñuy nat ñu naan ne yonent bi alayhi salaam dafa wóoram déet fa qaala ba'duhum ñenn ñi naan huwa saa'im sii dafa woor kay wa qaala ba'duhum ñeneen ñi ne non non non laysa bi saa'im woorul de nee na fa arsaltu ilayhi bi qad bi qadahin min labanin <coughs> waaw ma yónni ko benn euh, euh, récipient boo xam ne mbool soo xam ne daa def euh, meew soow wa huwa waaqifun ala ba'irihi fa shariba fekk mu ngi taxaw ci kaw war waayam fa shariba mu daldi taxaw moom mu daldi koy naan moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà kon mu ngi noonu kon lii mooy wane ne kon <coughs> ki nga xam ne dëgg la loolu mooy ngëneel googu noonu mooy mooy pour ki nga xam ne nekkul arafa lii moom na ko woor waaye ki nekk arafa moom li gën ci moom mooy na dog ndax yonent ma alayhi salaam moom mi ñu xamal ngëneel googu bésu Arafa moo tax nit ñi doon sikki sàkk ak ah comme que moo ñu xamaloon lee dafa mel dafa wor ñu gis ko dogul ndax ci la nit ki gën a amee force ngir mën a jaamu yàlla xanaa xamoo ne julli li tax <coughs> boroom xam-xam yi dañ naan bokk na ci sagesse yi nekk ñu teel a julli tis tàkkusaan boole ko ak tisbaar mooy ngir mën a baril ñaan yi ak at tadarru ila Allah ci côté boobu nga xam ne ñaan kese ngay consacré affaire yi waaw gina dëgër ngir mën a taxaw ah, ah, di ci di jëm ci sa boroom di ko ñaan kon nag nit ki <coughs> mooy loolu moo gën ci ki nga xamante ne moom mooy ki nekk Arafat mooy mu bañ a nekk koo xam ne dafa woor ndax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la def te moo tax <coughs> eh, nga xamante ne nii eh, Seydina Mawlana ibn Umar comme ne xadiis bi ne ci sunanul al imaamu na ko noon al imaamu Ahmad ibn Hanbal solo ko al imaamu an rahmatullahi alayhi Mawlana ibn Umar dañ ko laat radiyallahu ma ci woor bésu Arafa nekk Arafa di woor Arafa mu ne xajajtu ma annabi sallallahu alayhi wasallam falam yasum wa ma abi bakrin falam yasum wa ma umar falam yasum wa ma uthman falam yasum wa ana la asumu wala amuru bi sawmihi wala anha an <laughs> mawlana ibn umar radiyallahu anhu dañ koo laaj ci woor bésu ko arafa fekk nga nekk arafa arafaat di woor foofule mu ne man mii de aj naa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam falam yasumhu ta woorul bésum arafa wa maa abi bakrin woor naa ak seydina abu bakr radi mooy aj naa ànd ak seydina abu bakr ne xalifa radiyallahu anhu falam yasumhu woorul bésum arafa bi de wa maa umar woor naa ànd naa aji ak sama baay di seydina umar ibn al-Xattaab falam yasumhu moomit woorul de wa maa Usmaan waaye it aji na ak Seydina Usmaan bunu Affaan radiyallahu anhu wa ardaa fa lam yasumhu moom it wooru ko wa ana comme ba <coughs> ma waxee lii lépp nag yow mi ma laaj wa ana man nag laa asumuhu man itam duma ko woor ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam wooru ko <coughs> Seydina Abu Bakar wooru ko <coughs> Seydina Omar wooru ko Seydina Usmaan wooru ko man kon duma ko woor waaye wala amuru bi sawmihi wala ana an du ma digal kenn nag ne ko woor ko <coughs> tamit du ko tere waaye loolu mooy li waaye li gën a dëgër li lii nii mooy lan mooy li gën nag ci ku woor mooy dañ la ne gënul waxuñ lan def nga bàkkaar de non def nga bàkkaar ak waa ji nooy non gënul parce que li yonent bi alayhi salaam alxayru fi ma fa'ala rasul alxayru kullu alxayri fi fi'alihi wa sharri fa kullu sharri fi xilaafi ak yiiw gépp yiiw mu ngi ci jëfi yonent bi alayhi salaam ak yées nag lu yées gépp yées mooy lu wuteeg jëfam voilà moo tax loolu <coughs> mooy ku taxaw Arafa li gën mooy bu ko def sinon ñi ne feneen nag comme ñi nga xam ne ajuñu même bu dee màkk nga ne te ajoo yow wooral waaw même bu dee arafa nga ne mooy foofu nga dëkk ci arafa daa ñu fa dëkk yow nga dëkk foofu mais wooroo mais aji woo bokkoo ci gaa yi mooy yow wooral ah <laughs> voilà mais ka taxaw ñëw aj si kooko yee la ñuy wax loolu mooy li nga xam ne moo gën kon nag <coughs> tey insha allahu taala dañuy yem nii léegi nag ah, bii di ñëw ba léegi arafa pare bu ñu ci waaw arafa ba léegi des na waaw taxaw gii nii ba léegi des na insha allahu taala am na xew yu fa am yoo xam ne insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di koy yàggale ba léegi ñu ngi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah muy xajjatul islaami ñu ngi fan ñu ngi arafa ba léegi